waaye kitaabum li lay ak téere la am sa naaw ñu wasal ko ilay te jëm ci yow Muhammad di ko jàngi na nga génne naa sa nit ña dina dund maa di ñu tukkee jikkee dama jëm ci gëm yàlla rek laa wàcce alquran ji ci yonent yàlla Muhammad ndax lan ndax mu génne ñu ñëpp ci yéen yóbbu leen gëm yàlla de ci ndax batilal yi allahu yàlla lati mooy buur bi nga xam ne da yéen na maa fi sama waa nekk ci asamaan juróom yaar bu maa fi dara ni nekk ci juróom yaar moom ak ak mbir ak ak njaam wóolum fata dabal kaafirina waral loolu ne dina xaalim ku ci di waji tandara alesi na yete tata bana xeexaatu dunya ak adduna alaaxira ak alaaxira waaye su doon sa ñu fekk ngir ñoom sa bilaal ak lañuy yàlla ci islam waaye doon naa fa ñu la taxaw jàng di luñ jàngal la ay ko jàngal ko digg nañ wa ma arsalna ñu de musu ñu yéndi ñu do ko ñu ko yéndi ila bi lisan xaw yi dara ci làkku ni ko ñu le ñu bay dañ gënam ci gën doom ñu leen yéen du yàlla ma sa yéndi koy wax làkku ya xeex mo nga xam ne ñoom la wara wara mu gën wax ci seen làkk ndax moom ko dégg réew ñu la dina réew yàlla mu ni saa ku mu sa réew lam waaye di ko bu jubal ci kaw ko def ci gërëm ala fi ñu raaji nag ci gërëm ala fi ñu raaji xarañ ci jëfte wala wala xadaar naa ci yoon na Moussa Moussa yaakaar naa ci kaafir bi juróom ñeent de yàlla joxoon na Moussa juróom ñeent ci kaafir ya dawoon dañ wax dañ wax ne ko am na ko digal nit après ci digal xaw ma ko mu fekk bani Israël mu ne maa ngi ci kéefar ila na jëm ci gëm yàlla de ñu ne ko génne bani Israël ci kéefar jëm ci gëm yàlla rek gis yi biir taawi waxoon nañ léegi ne wàcc na alquran ci yeneen du di su koy jël naa sa mbir zulumaat yi la nuur ngëna moom naa su yëpp ñu jëpp mooy seen yonent Moussa dina ko an arrik xaw ma tamit zulumaat yi la nuur Moussa ak li biir yëpp ak li saa rek dañ ko yóbbi parce que waat leen yàlla ci xew yàlla rek ne waa xew yàlla dafa gis rek dañ boobu ne waa daa suñu baax leen ñu ne ko topp yàlla rek ko leen suñu tam baaxam teewal te waxee Moussa Moussa rek am na ñaan itam na ko laaj teewal yàlla ak jàppum xam nga ay baay fee ali firawna ci firawna ñu ne ko mënakum daanañu togg ay baay fee loolu la bi gën jotati mbugal mooy ko doon naa ko bëgg yaa waaye na ñuy rabi waaye bari na ñuy defal di taakum aw jigéen feen loolu lañ daa def bari ndax waxi benn bu xaw a bu ko wax ne doom bu góor bu judd ci bari laay la mooy deme sa ngóor laay la ñun ak ña pare juróom la musal seen balaa am teewal ak di ngi yaa ji mag na daal di kum tukkee borom seen de pour jàngatal saa sana ba xam leeram ba ñu seen saa si ngeen ala bi abikum ndax di kalu leen na boobu la fii na soo ñaa yëgul xam ne ku way naka la njëkk njëkk seen aw mi nooy nit nooy waa xaar bi ñu tumaat wa samu daal samoraña wala si noo ñaañu bin baat yi mooy nekk lañ ca kanaaw seen daa alam mu xamul leen ila laa dara yàlla ni dat bëri seen waaw am dikkal na leen rusulum ay yonent seen bi baynaati ci lay weer faradoo sañ delloo ay diyoom ay loxo seen ci afa ay ci génniñ seen faradoo sañ matt ay diyoom ay loxo seen ci afa ay ci génniñ seen ñu matt seen baaraam bu yëkki mandarga mer la ci ñoom waxaaloo sañ wax dinaa naka nun kafar maa wet nanu aw bi gum la yónnee ngeen du ci moom de way naa a nun la fi sakki mooy nekk nañ ci sikk maatalaman soo ngeen xool bu jëm ci moom bu taxaw ji nekk nag yàlla ci pour sàkku fit ndax yàlla ci ko nit maanaam déedéet istifhaam bu tax léegi saxam daf koy daal abdilaahi ne pour yàlla sàkku fikk rek yàlla amul fikk fa ci samawaat yi mooy aji bi daa asamaan juróom yaar wala rek ñu juróom yaar kon ci topp nalak ño la dund ay bàkkaaleen ak leen di waaye di ñoom seen jëriñ yéen la ndax mu baax leen seen i bàkkaar mu ñoom ñoo ñu tànqal leen fee day yonent ci ay nit ngeen rek ma ñu ñu naan ñu ñu lay xam ma ci wala na fere ma kan ci la fere jam ko wala ay ay yéen ci lay ci ci tam su baye daan jaar faatu na ci ko dem ci ko lay ko bi mu lay ci de ala wa daw ñu ya leen ko mu ay yonent ci ko mu ko ya ma ci saw ko ko ne ba bi ñu jaam ak yéen ko ma kan xelu dana ñu ana ko mu ci fere sa ci ka ci ci la la ci taw yàlla dem sax ñun jaamu ci moom lañ waaye laa ci yàlla fay tawakkal ñun dafa doon moom ñu na koy gëm ñu de ba maanaam naana ana loolu ñun allah na tawakkal ba defal na suñu waa laa ci yàlla waxaraa daanaa fekk ba nu pour na ay yoxtu wala na biran na wala xal na noo muñ alaama afaytumoona ngeen alaama afaytumoona ci ndax seen de loolu ngeen ñuy laaj nañ ko muñ waaye laa ci yàlla fay tawakkal ñun dafa doon tawakkal na koy dem na fa xaala ta wax la ci nañ ñaani kafaroo wet nañu ci rusu lii ñeel ay yoon seen na ko jànn ko ngeen ñu jënd leen min ardina ngeen dëkk ci suuf suñu de awa tama na ci kër ngeen nit ki ci mbilet naa ci diine suñu de aaye te wayu ilayhim jëm ci ñoom rabbuhum borom seen fan wali kam na walaaya xam na nu halak ak waa adi na way tooñ rek wala na ko walaay dina ñu bëkk loo leen lor suuf de din taa diin de gannaaw seen saali ko loo leen dimbal ci leen xaafa ñeneen naka ragal na mu maqaam yi kanam sama fa xaafa tam ragal waa wastatoo dañ jëf yonent yi ci yàlla waral seen aw yitte fa xaabata perte kulli jabaarin fépp mbër waa doon am i ku daaji jant sin waraay yéy aji naka la na nanda leen min maayen ndox sa di yi mujj dëkki wanjar de iñ maree waaw dëkki wanjar jëllkatim waaw jóge ci seen dëndee moom la leen yàlla nandal te moo gën a tàng sax safara waaw moom la ñu dafa woo dana mu guuf ko wala yaakaar waaye jege si bu yi si dana ko guuf ngir nit ki mën a wax waaye dana ko xaw a a waaw ngir wax nga rek ak tànk nga waaye ak yi dina dikkal soxal moo ko soxal bi dee su di ma xayma te gis nga maa wër sa gis moom ci nay naa yi dee wax mu ne lu rey nit dal dal ci kawam te du dee de xaw lu waraay aji naka dee na xaw ci mu daay dëgër de parce que dina ne loolu dama nekk dafa rek nañu bëra bii ci bëgg amaa du ba tël karama di jëkk yóbbu la sarta fop kat na yàlla waay ngelaw ci ci nga sens yi mu daay jël ci xaw lema jox boppam lay ñu wax na daara la leen di jëriñ waaw yàlla kon yàlla mooy sart ba da ngay mën sa bañ a topp yàlla ku gëmul yàlla lépp lu mu topp ci ñu jóom bu ñu jóom ci kaw rek rek waaw ngelaw li dugg ci kawam rek dara du fet ah dana fekk ñu ma tax ko ko ñu xagoon xalaat yeen ci dara daal ko loolu moom balaa lu mu di réel baax du balaa ñu tere alam tala ndax gis la moom mar ana laa ma yàlla ala xam ci ko xalaat ya ko mo ci yàlla wala la ko juróom yàlla bi la ko ci dëgëre ñu sa leen tor na mu ci ku mu demee rek tam ci nga xam ci daal di rek bu neexoon yàlla léegi mu jëlee ñu fi indi ñeneen waaw loolu am ci kër bi ñu gis ko comment ça rek def loolu yaa si suñu ñaari jafe laay teel a de ba pare soo dañ génn laay gëm ci yàlla jàpp leen ñu mboole de ba xaaral ko wax boo faa way topp ya léegi nag ñaar ñaar takk ba lu dëgg danaa nekk ku naa nekkoon lu tabaam di way topp lakum ñaar leen faal am ndax yéen pour mën a way gañal yanaa naa ci ñu naa faa bi daay ci mbugalam yàlla bi suñ sëriñ dara xaaral wax ñoom ñu topp ñaar waaw xam naa waaw donte ci bëgg dund yàlla. waaw dañ naa suñu côté bi ci bëgg. waaw ajjana moo la. allé naa ci ñun. jëfee naa ci ñun am sabar naa am muñ na dund. waaw naa dégg naa lu ñu may naa di wax. wax xaaral ko wax saytaane iblis. iblis nag waaw mooy tàngoor nañ sa war a mooy seen jiit. ba ñëpp dañu aljanna. ñuy dem aljanna dem aljanna. ñu dem safara dem safara. iblis nag mu nga xam ne jàng naa rek safara kenn ci jaanoo. waaw mu taxaw ci jàng naa ma nga leen di xut bënëb. lii la wax. damaa xubee a àtteewu la mu rubbit ma dina la naka yàlla waxaatakum dawalamu leen waagal xaq dawalab dëgg mu ne leen yàlla digoon na leen te leen fekk xam na dara xam na ku ma topp dem aljanna ku ma weddi dem safara te yàlla waxoon na dëgg wa waxaatukum dama dëral leen man fa axlastukum sama xob leen am na dig leen ne leen fekk amut fay amut aljanna amut safara amut topp leen ci man rek àddina fi nekk yàlla wax leen dëgg man ma wax leen tamit seen wàccee yàlla ma te li man wax naa leen comment ça ne nekk doon lii ñu naan ma aleykum ci yéen ñun sultaan ñu kat su leen ma yedd kat forcé wu ma leen woon dama leen waxoon rek bu ndax leen dem topp ma. dinaa dina tànn dama ma leen topp sa jotul sa ngeen koy indee ci woote sama. voilà loolu mu di bi leen yedd ma wala mu yedd yedd ko sa bopp seen bu leen ma yedd ma mi leen doon wéeral yedd seen seen bopp lu ngeen ma doon toppee maa amat yéen di mus li xëpp leen di jërëjëf yéen yéen may génne safara ñun ñëpp ci safara la ñu nekk ba faaw ñu nekk man kafartu dinaa dinaa attracté wu ñu ak tokkaay seen ak man di ngeen ne man ngeen toppam topp man weddi naa ko lank naa topp leen ma woon dem leen ma dem. ndax ndax yéen laay ñun xaw ma jël jël dina saali ñu na naka way tooñ ñu ne. te bu baax nag ñu ma saagum ñu ay ay foofu la ñuy jël ci saali yëpp moom. boo xoolee sax xar xeex àll bi ne ñaañu amoon gëm nañu waa am la koy jël saali ak i fa dara ak naa ko réer. dana ci toog sa biir rek naa daw ni ko rek. dama la xaar yoon bi. waaye ñu ne ñu ngi koy dégg daal di xool rek ci rajo yi ci ndigal borom seen. parce que yéen ñu ngi koy dégg am jàmm. voilà amuñu ko borom seen. alam tara ndax gisu la. kay sa barab laaw. naka dafa yàlla. masalan de. kalimatan baax tey ba mu daa ji tey. yàlla ngi ngee rek. ab bu tey bi laa ilaha illa muhammad rasulullah. yàlla tudd na ko ay tur ci alquran. kalimatan tayyibatan kalimatan sidq kalimatan haqq kalimatan imaani kalimatan ikhlaasi kalimatan imaani kalimatan ikhlaasi kalimatu taqwa yëpp mooy laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah xam nga nag melam te jërëjëf naka garab la day bëtin bu teey laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah jigéen mel ni garab ak tàndarma ak waa kàttan saa bi mu aji sax la mu ci suuf dafay toog ci suuf tam bu dëgër ba pare ay bànqaasam ci sama yaa ngi ay bànqaasam tam li jëm asamaan suuf si dana mujj affaire ku ne am nañ ñaata ku lay yëpp jamono mu ci rajo yaa ngi digale borom ak mu nekk mu mel ni bu ñu bu mel ñaar la la suuf daay noonu la mel jullit bi wax na ko ci làmmiñam wax na ci xolam nekk yonent ne am na ci garab yi garab goo xam ne ni ngi mel a wax na maa fi gën di xarel moo def ba noppi yonent bi ne Salma la ba mu génnee nag mu tuuti ma wax ne la Omar ne ko walaay boo ko waxoon mu gën laa dinaa la jiitu itam waaw dañ daaw dana def yàlla lam taala léegi ndax ñoom Adama mbool ñoom la ko sakkar nañ ñëwaatu ba gëm de comme que lu kalimatin nelaw baat nag ab yi rek subre baat ak kéefar nag xam nga moom lii am bangat la mel de su ci toog su ko su ko neex na ko ñu toog dara ci kaw suuf te ba ngëtt moom amut rek ñu sox boo ko jëlee naa mu buddeeku naa laa déet ñax gënoon xalaat sax waaye amul ay rem waaw boo jëlee rek mu mu daanu amul bànqaaf amul meññal noonu la daa ko teesal mel moom itam waxut amul bànqaaf amul barke te bisimilah dana saxal yàlla allé sina ñaaña amano gëm nañu jël xawli ci wax ak saabi ci jëgaa ji sax képp ku gëm yàlla yàlla dana ko saxal mu wax baatat tawhid bi moo di laa ilaha illa muhammad rasulullah ilaa di duyaay ci tundawaat na ko laaxira ci àlaxira bu demee ci bàmmeelam it malaaka yi dañ ko laaj bu ko malaaka yi laajee loolu lay tontu dem waaw yonent na ne Sidina Omar mu Omar na ngay def def boo xamee ne tee la ñu sang la waaw sang enu la def ñett natt xasat def ko ba mu kóor ci dugal la ca waaw suul waaw balaa ñu ñaa noppee balaa ngaa noppee jéggi tànk yi ñu def suul si woon waaw ñaari malaaka dal di tànk yoo xam ne ñu nga juum kub seen bët yaa nga mel ni jant biy tàmbalee dina leen jëpp bolde boo xam ne doomi aadama yëpp suñ koy dajewoon mënuñ ko yëngal ñu daal di la jëppuloo ne la kuy sa borom kuy sa diine kuy sa protection kuy sa xibra waaw kuy sa wérima ana looy def ma bu ko waa su ma tiitee kenn waruma weeru de waaye maa ngi lay lala tàqal ni ma man xamat li ma ne ma ne gi sama bamba moom laa xam ne mu ne ko moom laa xam mu ne ko bon bul jaaxle dinaa xam ne ma leen di tontu rek fekkee ni yàlla bëgg naa waxal tontal jaam bi buñ la ne kii sa borom nga ne yàlla sama borom ci kaamay sama diine kaaba ngay sama xibla alquran sama dalil ma day sama yéli naan ñu ne nelawal xamoon nañ ne loolu ngay wax waaw kooku moom fexe na de waaw su fekkee ni waaw xéefare nag su ko malaaka bi ne kuy sa borom mu ne ko yow wala dafa daal di daal ñu dóor bi ci yàlla làqat na nag yàlla bi suuf jot ñu dóoraat mu ne xaw ma ci dara daal di ko naan ñu wax wax waaye fat naa ko laa dara kaw laa taleeka jànguloo xamuloo waaw ñoom dóore dañuy dem safara rek way di laaw dana ko yàlla az-zaalimiina wala weddi ñu de weddi kat waaw yàlla leen réeral ne jubbe waaw nekk na fii lislaam waaw ci daaw de waaw baatam laa ilaaha muhammad rasulullah laa ilaaha illaa juróom ñaar fukk ak junni ci ci safara rek ku ko defal sa bopp wala koo ko defal rek mu jot ci safara rek ak ku fi mbir moom itam dañuy soxla fukki junne bismillah rahmaan rahim yooyu mooy ci daaw yi nga xam ne boo ko defalee jaam daal nga nga ne mucc la ci safara rek benn xaleel boo xam ne daf daa nekk ni solo àllaaxira rek war naa jenn fóode fóode ji ne bët bi fet muy wax jëfe àllaaxira man ma di ko fit te gëm bu ko gëm bu li xale di ne jëmmi bés yaayam dee te yaayam dee bay suul ko rek mu ne xale bay ñëw ak ko bu ma képp di jooy jooy yoo xam ne ku ne xam ne daal waaw métit képp na métit ñoo wari sama yaara ngi nii mu ngi ci safara sama yaara ngi nii mu ngi ci safara boo di dina fekk man jàngoon naa juróom ñaar fukk ak junni laa ilaha illallah pour sama bopp denc ko bopp ma daal di wax sama xol ne te laa na ay bi ak dëggoo moom ñàkk dëgg maa daal di yéene sama diggante sama bopp ñu ci daawal ko ma defaloon sama bopp may naa ko yaay xale bi bu ne ba sama xaatu dafay xàggat rek alagal àlli xaaqataay alhamdulilah sama yaay jëlee nañ ko safara du bañu ko algan sore jëlee ba jëlee ci ñaari njëriñ am na li addis bi wax ne juróom-ñaar fukk ak laa ilaaha illallaah ndax la ci safara dëgg la xale bi itam expo yi daa am bañu ma ko ma xam ne dëgg la rek rek ñu mucc ci xale yi wasalallaahu dana def yàlla maa saa ñu ko alam tara si la lëf na jëm ci ñaaña fantale wax laay canta teewal yàlla sufran ak weddi de ñi nga xam ne te yéen yàlla yi wati wati lañ ko sant rek waaw am na wàcce nañu xaw ma nit seen dara doo xam ne xam tali fii jaanama jaanama jaanama rek xaw naa dem xaral ko wax ñu sa gannaaw xalaaru sax waaye ko dem jaanama de wa jaanama def nañu laa ñaari yàlla ak daara ñu bokkaale rek lii nii ñëwee mu ne ñu wala nit ña am sa bii nii wala si ñun de pour waxal sama taxawoon yëpp leen xëy na masirakum naka delluwaay seen ilay naari jëm ñu safara de pour waxal de baat yéen ñaar ay jaam sama Aliou si nag ñooñu amoon na comme ni ñëpp ñu taxaw salaata julli waaye si kooku ñu taxaw maa ngi soxla naa am keroog ñu wërsëg leen te def ci mboolu alaam yëpp naa ci lu feeg ñu xam di ak yaa fii rek dëkk bu dikk doomu dëkk laa bayal jëral ndax fii ci moom wala xilaaram du jaay ak xarit de laa yàlla mais bii mooy boobu nga xam ne ala xam ne dina sama ayat ak man juróom yaar wala laal suñu juróom yaar de waa am si la wàcc na dina sama ayat ko jaar sama maam ab taw baax la jëkkati jëndi jënd ci ñoom dina sama rakk day yëpp am di di yëpp lakk ñu leen fa saxara tam tàggat lakk ñu leen alfu sa daali li tajriya yëpp ñu dox fi baari ci biir wa saxara tàggat na mu lakk ñu ne leen lan xaara wa saxara tàggat na mu lakk ñu ne leen am ko jant wal xamara weer saa yu bay nit ñi di waay na mu lakk ñu ne leen loola guddi leen di ca noppalu wa naara tàggat na mu bëccëg leen di ca wa aaraatum jox na mu ne leen min kulli maa saaltumuhu lépp lu ngeen laaj i masla awen taxam doo wala ngeen lim lim ngeen neematulaa nal insaan ko yéefar dafa lahum ko naakoon la te far na boromam la de waskur jàng tamit xaala ko wax Ibrahima Ibrahima rabbi yow borom sama i jan yàlla nga def waa ko borom diwése kii Makka xaafisir mu borom ko lëre de yàlla na nga ma ñaanal ba nga xam ne waa def na Makka bu ñu xuruf yoo xam ne duñ fa tuur duñ fa tuur deret waa doo laaj dara rek doo ko jaar seet la woon ak tarima ba bam yaram doom yi góor ko ma am naa lu rek jibril jaamu woon def naa ma këram rabbi yow borom ko ma innahum na naka ñoom këram yi fal lan na réeral nañu kasiran aji doy ñu ne naa ko ci nit ñi rek ba man tafe naa ni su topp na ma ci wéetal yàlla te innahum na ko mu waaye bi nekk la ma ci ñoom jiina sama def ba man asaa nii te mooy na ma te naka naka yow afoorum aji doy la ñu naan ko rek na yërëm nga ko de rabbana yow borom ko ma ñu ne naka man askan du barkale na bin ci ay doom sama ci waa bin suqur xayri fii farahan yéen ñi borom bay mooy Makka de Inde bay di ko fa nuyu saxal a wala ba di ñu a rabbana ya borom ñun ci moom ñu taxawal ko laata julli ak yàlla yàlla nga def ak defoon ay xol ci naa ko julli ñun sax Makka ci ko Makka rek waaye ñoom ya ko ko ngir ko leen ñu sama rabb julli ñu waaye dañu def ci ñu tan tay rabbana ya borom ñu nekk nga xam ma am ko ñu ñu de ma am ñu ñu ñu dañu ko ñu in shay'in baaraka lahu fi samaawaati wal ardi daal daal daal rek alhamdulilah jërëjëf yonente yaa ngi ñëw ne yaa ngi lay nga xam ne. waaw daal moom la ñu ñu am moom. alal ci bëri alal ci bëri ànd ak ma doon sama Ismaayel Ismaayel. danaa ñëw ne juróom-ñeent ko ak juróom-ñeent ko. te Isaaxa ak Isaaxa danaa ñëw ne juróom ko ak juróom ñaar. ñu rabbi na ko borom sama. te kon ñu wax daal di dëggal ñu am rek. ak bu ñu borom sama. rabbi la borom sama. yaa ngi yàlla nga def mu nekk laa ko ñu yàlla ko xawal ci nii. yéen ñu ci def yàlla nga def ci borom sama

am na suñu wala ñu ñu ñu wax dañu borom bi ak xor mu yàlla ñëw yoxo bi ila ay day bi bi xor yi bi da jël ko dafa bi bi ñëw waaw ko ka am ko fele mu ne ko dafa tan ko bu ñu dañu dé wër ñu waaw dafa takko ñu tax ñu ko ñu ak tam ci awalam takko ñu ndax ñu ko ñu ak tam ci ñu ñu ñu ñu ko ñu ko jotté ñu ma la ko ñu ñu leen ñu ko wala mu abdou ñu ñu ko ñu ñu ya ya ñu ko xal ñu ko ci ad ñu ñu la ko la ko raxu ko ko ci ñu dé fekk ñu ko ko ñu dëkk yàlla yi nga xam ne tey moom tey moom am ci seen bàq seen wax dëgg yàlla sa dëkk la comme ñu leen taxaw saa ñu def boppam ñu ngi ci ñoom wax dëgg moom tam bi la comme ñu leen lab saala boo ci alquran wax am na solo sa tan yi ma ko yi tax ko ci yeen ci gën dañ taral wa inda la yi ma ko yàlla ma ko yi tax ko yeen yeen taam ma ko yeen yeen taam ma ko yeen ma ko yi tax ko yeen ci tax ko la ci dañ ci ci am ak taal yi dëgg ñu ko tax ñu digg dëgg yàlla ko ci hadith rajo bi dafa bëgg jënd laa la ñu aji doon ab ñu aji xar doon ruutu da ay yéen jënd yàlla ñu jënd ñoo xam ni teewal ñu ko ay yéen jënd ak seen yore topp kon foog ñu yàlla dana ko xarde ñu laa ko yàlla ak ñu ay ñu la ñu ci yaram dara la ko ko kon ci xadim dara ko la ci ko ko lay la mu ci defal yàlla kan bu ko def na wax dara ci ara la ñu digi ci ko ko xalaatu ko ko ak ñu yàlla kan def na xam ni yàlla dana ko ci ci suuf si sa tool yooyu suuf si la ko jëlee dañuy jëfandikoo wala wax dëgg yàlla ñu doon jëfandikoo suuf dañ koy waxtaan suuf dañ koy jëfandikoo suuf dañ koy taxaw dañ koy defal sa borom waaye jiw dañ taxaw waaw ñu defal ko waaw ñu defal ko ay jiw waaw am ndox dañ koy yàq kanam waaw ba bu ñu jëlee sa suuf si dara ba pare suuf dañ jëlee ñu ngi jëlee waaye jëm si yàlla allo waaw di ko def sama alxaari alxaari ñu ngi ko jaaxal ñu def ba pare ñu jaaxal wala mu mot am ñu ci dugg ma wala du ñu. yow dañu siy def toolam mu xabaar ñu ne mbir mi lépp tëjee ci la saa ngeen jëndee rek teel teel a tëjee wala saa nga xam ne dañuy yoroon teel a benn génn jaay la ñu benn gàtt. xalaat yi ñu ay liggéeyam suñ xatraan yi su ko defee tàmbali rek ñoom ñëpp ci seen ay liggéey. jabaram la ko yàlla defee jabaram dafay gaaw a tàkk te ñu dafa xëy moo tax ci safara jabaram la ko yàlla def rek ba tax saa dafa ñu ñu jéewal ak tamit benn ñaari safara de yooyu ci la jëpp na xëy daa yàlla ku la mos jëpp ba kon naa ko ko def leen fàtte woon. inna Allaha naka Yàlla sarewal xisaabi waaye ci xisaab la bi bindee ñëpp dañuy xisaab ci kenn wala bëccëg ba asaa bi daal xaraam wala xam ab ab doxee la li moom suñu yéen ñi yéen ñi sarewoo ak mbir ma waxatee leen ci ak alquran yéen di alamu ak mbir ñu xam lay ci lay yeex yi nekk ci alquran am na maa yéen a kër bugul yàlla ilaahum yàlla la laahum ñu jox ñu yéen ngay bàkkara ak mbir ma waaru yéen ngay baaji waram xalitan la